seeni biir te ngeen bàyyi xel rafle leen seeni jëmm te ngeen gàttal seeni mébét marloo leen seeni res te ngeen bàyyi àdduna xëy na kon gis seen borom ak seen xol yoon woowu la sëñ Tuba jaarale ñooñu mu yaroon mu di yoon wu gàtt te leer te jub loolu sëñ Tuba xamle na ko ci xoqa bi ñu wax naan yaraan xafaaya bi aynil qalbi zahiratan kama yu ma taxta al akinnat yahdi diyaan ka daw i shams xaysunaa yaxda bi kullu shaxsin istinaaraat ñaa gaañu baax ñooñu dañuy janloog nëbbu nëbbu yi ak seen bëtub xol mu leer nañu fi ñoom noonu la ñuy janloog la nga xam ne moom nga nëbbu ci sa xol te waxuloo ko. maa ngi tëb yu bari nag ndax. daal mu gàtt ñu dem ci laaj yi defe naan laaj yi dana am solo dal moo tax mu wax Cheikh Saaliku Jinaane inna makaarima al-fataah bi hasabi makaarihi nafsi wa qadri nasabi ne tedd ngay jaam ëllëg mu ngi réyee ni ay naqaram naqari bakkanam bare ni ay cooroom gën a metti gën a bare ngir daal di xam ne foofu rek bu nu fi àttee daal di fab sëñ Tuubaa ci kaw ñëpp li mu dajal mu jaar kenn jaaru suñu borom nee na wa ma man taxa wa asara al hayata dunya fa inna al jahima hiya al mahwa wa ma man xaafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al mahwa nga xam ne doomu aadama bi wala waliyu bi ñetti misaal yi ñetti martaba yi buñ ko gënee gàttal dana jaar ci ibadatullah bu si jógee dana jaar ci al ubudiya bu si jógee jaar ci al ubudatu al ubudatu mooy wéy ba àgg ci tamkin ba jeexal tamkin al ibadatu mooy jaamu suñu borom jaamu bu sell wali wi ci toll day àgg ci maqam an taabudallah ka annaka taraahu muy jaamu yàlla day mel na day jàlloog suñu borom julli sax ci boppam muy gën jaa màgg jaamu yi bi ci gën a jege suñu daf ci ubbi xolu aji julli ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana julli julli takkusaan ci al madinatul munawwara bi mu kàbbaree ñu daal di koy wan àjjana ba mu janloog garab yi ba janloog meññet yi ba jéggi benn jéego tàllal loxoom bëgg cee wat benn meññet nee bu ma ci watoon benn doom rek dana màndi waa Madinatu Munawwara gépp naka noonu Muhyiddin Ibn Arabi nee na ci julli bi la ma suñu borom wane maqaam xatmul wilaayati loolu nga xam ne ci teewlu nga xam ne booy julli yaa ngi mel ne ku janloog suñu borom tabaraka wa tiit gi ngay tiit ngir màggam gi taxawaay bi nga taxaw ci kanamam mu fàttali leen da nga taxaw ci kanamam keroog yomal xiyaam alquran ji ngay jàng muy ay waxam ji nga xam ne du waxi mel ni ne pour waxi suñu borom tabaraka wa taala di misaal ay meloom ndax alquran lu dul turu yàlla ak jëfam nekku ci lépp loo ci gis rek luñ ci nakk li jëfam ay turam ay meloom rek ci nekk bu dee giñ ci dara giñul ca loola ca. qudratu kattan ga jëf loola ca lay ca sekkar ba lay jëf waaye jëful ca dara gëm giñul ci dara suñu borom màgg na màgg koo xam ne amul dara ci loo xam ne nii ci war na ko màggal ba jëf ko ndax lépp waaye li muy màggal aw meloom ndax jëf yëpp ay meloom la kon alquran lépp ay meloom la nga xam ne alquran ni mu demee nga xam ne dégg ki ci boppam pour doomu aadama àgg ci ci xam ci ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne maa min harfin min hurufil qur'ani illa wa laha zahrun wa walil qur'ani haddun wa matla'un lil qur'ani har zahrun wa batnun walil batni batnun ila sab'ati abtunin alquran xaraf woo ci gis alquran xaraf woo ci gis am na biir am bitti am na biir am na bitti biir bi am na beneen biir biir bi am beneen biir ba ci juróom-ñaari biir xam na ne baatu juróom-ñaar ak juróom-ñaar fukk moom arab dafa aadawoo di ko wax pour lekk wax ni lu bari waaye boo demee ba tey junni biir biir biir noonu nga xam ne noonu la alquran demee te nga xam ne wax suñu borom suñu borom yërëm nu ba dikk fekk wax yoo xam ne muy wax arab mën nañ koo dégg ni nga xamee ne yow doomu aadama ni nga ëpp xel bàyyi ma bi ba boo ko bëggee wax ak moom da ngay wacc sa wax yi nit ji dikk naan ko wala nga daan ko kor kor kor wala nga di ko dàq naan ko kes noonu nga wàcce sa marché ba fa nga toll woon ak fa say wax nga xam ne mënu koo xam ba nga dikk ci lu tolloog moom ba di ci waxanteeg moom suñu borom tabaraka taala nga xam ne waxam ja nga xam ne du ay xaraf du ay baat nga xam ne du noppi mukk ba mu yàgg mu tàmbaliwaat wax xam ne kenn mënu koo bind muy wax yoo xam ne xadim la tàmbaliwul fenn te du yemu fenn bokk ci meroom yi nga xam ne alquran jii kon dafa nuy tegtal wax ji nga xam ne mooy alkalaamul qadim waaye bukkul alkalaamul qadim nga xam ne kon su boom ci yërmandeem la wàcce ba tolloog ni maanaam niveau doomu aadama yi waxante ñoom ci alquran alquran jooju nga xam ne bi nga xam ne yaa ngi julli àgg nga ci martaba an ta'budallaha ka annaka taraahu teewlu bi ngay teewlu suñu borom ba daf lay wuññil kumpa yi loolu mooy tuyaaba ji gën a ci tuyaabay jullit loo tax sayyidina ali ibn abi talib radiallahu taala anhu ne laa xayra fi ibadatin laysa fihi fahmun laysa fiha fahmun kon jaamu yàlla bu mu doon am na dégg ba ci jëkkati joxe sarx bu fekkee am nga basira dëgg gisu xol danga dal daal di gis jëf ji ni muy jëf ci sa xol na muy na muy bu fekkee ne bégal na nit ki na mu koy bégale nga gis itam tuyaaba jëpp nga mën koo peese fi saasi te loolu lépp yaa ngi koy amee ci teewlu si julli di jox julli xàqam fépp foofu toll rek nga jox ko la mu laaj ci yii béréb bérébu toroxlu la yii béréb bérébu teewlu màggug yàlla la yii béréb bérébu ñaan la yii béréb bérébu sàbbaa la nga xam ne benn bu ci nekk na mu askanonteeg na nga fay jëfe moo xam dangaa ngaa jàpp say woom sugg lënkalu moo xam da ngaa këpp sa moo xam da ngaa diju ak bu nekk la tax nga xam ne dana bari bu ko fi bëggee misaal waaye kon nga xam ne ma maqaama moomu nga xam ne mooy an taabudallah ka annaka tara mooy maqaam ibadatu awliyaa yi nga xam ne kon awliyaa yi sori nañu buñ jógee ci ibadatu ubudiya ci la ñuy àgg ubudiya nag daanaka jeexal nañu jihaadu nafsi ba nga xam ne suñu borom daf leen moom dañoo seen seen lépp nga xam ne mooy gis yonent bi sallallahu taala wa sallam doon misaal ci hadisul qudsi bi na hmm, damay nekk bëtam ba muy xoolee di loxoom ba muy jëfee di làmmiñam ba muy waxe di noppam ya muy déggee di tànkam ya muy doxe xanaa yàlla ku muy sa nopp yi ngay déggee bu nit waxee ca Sénégal nga dégg ko fii xanaa nit bu fekkee ne yàlla mooy bëtam yi muy gisee bu nit nee ca Màkka lu mu def nga jàndoog moom xanaa yàlla koo xam ne kii mooy sa loxo bi ngay jëfe xanaa mën nga dal di yëkkati taax mi xanaa bu fekkee ne yàlla mooy sa tànk yi ngay doxe mën nga daal di def léegi ba lay biir a set nga dem Makka ñu ngi fii ci Amérique nga xam ni kon borom ubboodi yi ñoo toll foofu ubbuuda dikk nag nekk ci kanam kaw ubbuuda moom yooyu yëpp daf koo weesu ba ne dara am na yëgul ne leneen am na lu dul yàlla yëgul sax ci boppam ne am foofu bu fa yàggee ba yàgg fa ba yàgg fa ba miin ba ñu toxal ko al xurriyatu lañ koy jox mooy yaa moom sa bopp may naa la sa bopp sëñ Tuba nag moo dem foofa mu di jëmm joo xam ne baat ne mënee su ko waxtaane mënee su ko xiyaas kenn xamu ko nee na axfaaliya sirran masuuna allahu xubban illa allah nee na wali qaada sirran xaaba an gayri muhit wax na ba ne suñu borom wamatal na ma mbóot moo xam ne ku dul yàlla ci boppam dong dong dong dong xamuloo ko kon loolu mu nis ko waxtaane waaye li ci gën gàtt moo di ni nga xam ne def na ko bàyyi fi muy lu kenn musu la def mu fas fi yéene nekk bu soobee yàlla ba faw ak jëmmam jënam meloon itam daan waxtaane tuuti ngir yokk ca fel nga xam ne noonu la euh, Cheikh Moussa Ka waxee ci bi mu koy misaal jëmmam bi mu koy melal bi mu waxee ne pirim jës bu ma la mu wax danaa ko ñambaat ba ngeen xam ne Sëriñ Bamba laa di ràmbaas ni nga xam ne moom la jës bu misaale melaw yonante bi sallallahu nga xam ne noonu la fabaat di misaal moom itam ni nga xam ne noonu la sëriñ bi meloon ak ay jëfiinam ak i waxinam ak i doxinam ak yooyu moom itam moom la doon misaal sëriñ bee di d'accord ak sama julli fawu man bu nuy war a kay jullee ka wir bi ma ñëpp ka man sëriñ bee di d'accord ak sama julli fawu man bu nuy war a kay jullee du ma nëb man te def naa ko muy saa xam-xam samay solo jàllul bamba yan moo fi gën bari man man dootu jëm lu dul mbiram lu dul jëm ci moomu mooy la teg mooy farul dagal. jërëjëf jërëjëf ak nee na ñu ne ba ne te jéegoom yi du jégeeti ca tempam malaxa laata yoonu lislaam wax ji rafet te tempam ma la xalaate yoonu lislaam mu ne walan yamsaa masjan bi ar tuuba walan yabluqa toolan jibaala léeba daal di tàmbali a misaal na muy waxee ne te leebul bërul woon moom bërul xanaa teey te làmmiñ wa taqul kum waxal dalay bi daane lahu nuuru jalaalan yuri jalaala lahu nuuru jamaalin yuri jamaala daal ne si tam waagal rëy mel ne ab du jàmbaar amul soxla ci capitaine ci réew bi soldaar mu daal di misaal ni nga xam ne noonu la doon wax muy wax naan bu dee wax di ko ndànkal te baat ba day riir mu ne texkuhu bi sanaayaa saxru layla aw siraaju zalaamin anaara layla ne da daan di yor yépp kaala yooyu joor rawaan yaa ngi ko daan ne rëyul tuutiwul te daan tulit ba ne duuñ bu daan reer ko képpul te daan taxaw muuñ ne te ab xar kanamam day ma magum weer te nuuru bakkanam day nuroog goras naar bu ko misaal ba ne sa gaayu bi ñu ngàttee la muy janteeg maar te baatam dana ñor leen ba ci mi lax yaar di ko misaal ba ne borom semmal na saaru mbargaan tabaarak ma jàngal saaru furqaan te semmal nañu daan way arab ci day maa te jaaxal nañu daan way ajab ci soo daan ka buur siiréew kaabin ngi ba xasaan bu tawree di ñëwaatoon nga mel ne Moussa bu injiil ñëwaatoon nga far di Isa mu leen nga xam ne kon sëñ Touba suñu borom daf ko defoon muy jëmm joo xam ne ni mbiram demee jëmm itam noonu la mel jëmmam noonu la meloon ko sakoon xorom la ba tey wax na am na fu mu koy waxee ba ne rafet jëf saf xorom du waxaata réewul wax na ba ne lu mbir rëy rëy da koy faf dolli ak gëm lu mbir rëy rëy da koy faf dolli ak gëm mu sukkandikoo ci mbam bu kudul boroomam nga xam ni sëñ Tuubaa noonu mu meloon nga xam ni jaamu na ba borom may boppam goreel ko taxul mu xeeb lenn lenn lenn ci jaamu yàlla ba bàyyeeku nit ñi wala mu ne mën naa lu ko ndax ni nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne ñu ngi dem Màkka yom at te waruwaay yi doyul te ñu di ko moomante te ñi mu daan moomanteel ne ko nun daal nan la bàyyi rek nga war nun nu dox mu ne leen déedéet gënu leen maa soxla bi yool te dàqu leen maa dox naka roon itam sëñ Tuubaa daawul bàyyee lenn ak jullit ñi gën a suufee bu dee jëf lu mu doon rek daf ko jëf mosula manque mukk mbooloo bu tawatee kenn du ko xam lu ko dalit kenn du ko xam day jóg rek dem ba ca mbooloo ma julli ca jàkka ja waaye doomu aadama yi mi nga xam ne noonu la suñu borom defoon ñu soppe ko ñu soppeeku ko ko ak jëmmam ni mu neexee nit ñi muy waxinam muy doxinam muy léppam waxtu wu ne tëll génn jëm ca jàkka ja nit ñi dañ koy dogale bëgg a bàkkeelu ci di laal yéreem wala ñuy laal yaram di ko def ba nga xam ne nit ñi dox dañu digganteem bëgg a dox digganteem ak dem jàkka ja loolu moo waraloon barrière pour sew booba ñu tax ko ba mu xam ne day dem duñ ko gis ba amul dugg si jàkka ji ba taxaw ci minbar bi nga xam ne léegi barrière bu waay mooy dox diggante nit ñi ñuy jàlloon moom muy jóge naka noonu la nit ñi daan ci kawam ngir xir bi am ci moom ba nga xam ne wax woo xamee ne bii mbooloo mi bari na bari bari ci ko nit mu nekk ci boromam bu seetee ba xam ne wax naa jub yërëm jaam ñi du mën a génn mukk jàlloon ñoom ndax seen xir ko ñu daan ci kawam nga xam ne bu ci nekk dañuy yett palanteer ni ko sëñ Mawlana Diop Dada waxee yett palanteer boo xam ne daf ci lay ñun ñu ñuy bare ak ñaar ñaar ñu gën a jege ak si ñu ñëw ziare jàll ñu ne ñaar ñëw loolu wax boo xam ne bëgg naa jàngale mu ubbi bunt ñun ñi ko gën a jege xam lu tuuti mu daan tàmbali togg bi mu daan togg ci suuf di rëdd ñu yee nit ñi ci ay xikam di leen xamal alquran ak hadis di leen xamal fiq ak tawhid ak tasawuf di leen yee di leen dàgg di leen xiir ci seen borom muy ay togg yoo xam ne day dajale ndax li nekkoon ci téere yi xam ne boo ko déggee te jàpp ko seet dootu la raw ne ak foo xam ne fii ku jaarul fa nga jaar du fa mën a àggeen na nga fa àggee nu nit ñi xel boobu ñu xel ci moom nga xam ne kenn mënu koo muñ waxtu wu ne tëll naaw yëpp dox ni mu daan doxantoo ndax nit faw muy doxante ni ko sëñ Mate Labi Diop dagg na waxee daf daan jóg war a war kër gi di dox noonu mu daan doxee di jàkkaar fan nga xam ne guddi itam day jaaban rek di tari te du noppalu wala muy tari ci xaside yi ñi ñu bàyyi suñu ko mu mën ko ba dañoo la di mu def beneen barrière boo xam ne dox na lu mat ñaari mètre di gën téema tappaati ci lay jaar di doxante di doxante di jàng waaye nit ñi bu ko defee dañuy dajaloo rek fu muy dox jëf ñu ñu dox topp ko léeg mu gees ñaax leen wala mu jàngal leen masala wala mu ñaax leen waax leen nit ñi noonu la ñu xëy woon ci moom ndax xër gi mu xëroon ci borom ak xër gi mu xëroon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jeex ci tàkk noonu la ko suñu borom joxe woon xol yi képp ku texe ba nga xam ne boo ko gisee dootoo ànd ak sa sago boo ko gisul itam te xel nekk ci moom doo bëgg lu dul dem seet ko. kon nag daañu ñu gàttal ko ci waxtaan yi fii euh, ñu dem ci laaj yi li ci des itam suñu mën laan jub dara nettali na ko mooy ni mu fi jógee waaye loolu it nañu yërëm xol yi dana diis dana metti nañ ko bàyyi. wax na beneen suñu borom wammatal na ma mbóot moo xam ne ku dul yàlla ci boppam dong dong dong dong xamuloo ko kon loolu mu ne su ko waxtaane waaye li ci gën a gàtt moo di ni nga xam ne def na ko bàyyi fi muy lu kenn musu la def mu fas fi yéene nekk bu soobee yàlla ba faw ak jëmmam jënam meloon itam daan waxtaane tuuti ngir yokk ca xel bi ni nga xam ne noonu la euh, Cheikh Moussa Ka waxee ci bi mu koy misaal jëmmam bi mu koy melal bi mu waxee ne firim jës bu ma la mu wax danaa ko ñambaas ba ngeen xam ne sëriñ Bamba laa di rambaas ni nga xam ne moom la jës bu misaalee melaw yonent bi sallallahu alayhi ci zahir nga xam ne noonu la fabaat di misaal moom itam ni nga xam ne noonu la sëriñ bi meloon ak ay jëfinam ak i waxinam ak i doxinam ak yooyu moom itam moom la doon misaal sëriñ bee di taakoor ak sama julli faawu man bu nuy a sëriñ bee di d'accord ak sama julli fawu man bu nuy woor ak ay jullee ka wird ma nga ko man te def naa ko mooy saa xam-xam ak sama diine yi samay solo jàllul bamba yam naa ci moo fi gën sama bari man man dootu jëm ci lu dul mbiram lu dul jëm ci moomu mooy la teg mooy farul dagal nee buy wax ba de te jéegoom yi du jéeti yoonu jàkkaam ca tempam ma la xalaate yoonu lislaam wax ji rafet nga ca tempam ma la xalaate yoonu lislaam mu ne walan yem taa masyan bi ardi tuuba walan yabluxa toolan jibaala leebaan daal di tàmbali nag di misaal na muy waxee ne te léebul dërul woon moom dërul xanaa teey te làmmiñ wa taqul kum waxal dalay dee daane lahu nuuru jalaalan yuri jalaala lahu nuuru jamaalin yuri jamaala daal ne si tam waa gën rëy mel ne ab du jàmbaar amul soxla ci capitaine ci réew yi soldat mu daal di misaal mi nga xam ne noonu la doon wax muy wax naan bu dee wax di ko ndantal te baat ba day riir mu ne dex ko bi sanaayaa u saxru layla aw siraaju ko lanen anaara layla ne da daan muuru di yor yetti kaala yooyu njoor rawaan yaa nga ko daan féete wàllu day joor mu ne rëyul tuutiwul te gàttulit ba ne nduuñ bu daan reedu ko kekkul da daan taxaw muuñ mu lal ne te ab xar kanamam day nuroog magum weer te nuuru bakkanam day nuroog goros naar mu di ko misaal ba sa gaay yi ñu ngàttee la muy jatteeg maar te baatam dana ñollit bët yi ñu lax yaar ko misaal ba ne borom taar bi la semmal na saaru mbargaan tabaarak ma jàngal ko saaru furqaan te semmal nañu daan way arab ci daymaan te jaaxal nañu daan way ajam ci jodaan mu ne xiyaar yi fi daan way ngëneeli adnaan ka buu siréew ka abin géwal ba xasaan bu tawreeti ñëwaatoon nga mel ne Muusa bu injiili ñëwaatoon nga farde Isa mu leen di nga xam ne kon ko defoon muy joo xam ne ni mbiram demee jëm itam noonu la mel jëmmam noonu la meloon ko safoon xorom la ba tey wax na am na fu mu koy waxee ba ne rafet jëf saf xorom du waxaata réewul wax na ba ne lu mbir rëy rëy da koy faf dolli ak gëm lu mbir rëy rëy da koy faf dolli ak sukkandikoo ci mbamb kudul borom nga xam ne sëñ Tuubaa noonu meloon nga xam ne jaamu na ba suñu borom may ko boppam goreel ko taxul mu xeeb lenn lenn lenn ci jaamu yàlla ba bàyyee ko nit ñi wala mu ne mën naa lu ko gën ndax ñi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne ñu ngi dem Makka yom fat te waruwaay yi doyul te ñu di ko moomante te ñi mu daan moomanteel ne ko ñun daan nan la bàyyi rek nga waat nun nu dox mu ne leen déedéet gënu leen maa soxla bi yool te daa ko leen maa dox naka roon itam seen Tuubaa daawul bàyyee lenn ak jullit ñi gën a ko feex bu dee jëf lu mu doon rek daf ko jëf mosula manque mukk mbooloo bu tawatee kenn du ko xam lu ko dalit kenn du ko xam day jóg rek dem ba ca mbooloo ma julli ca jàkka ja waaye doomu aadama yi ni nga xam noon la suñu borom defoon ñu soppe ko ñu soppe ko ko ak jëmmam ni mu neexee nit ñi muy waxinam muy doxinam muy léppam waxtu mu ne tëll génn jëm ca jàkk ja nit ñi dañ koy dogale bëgg a barkeelu ci di laal yéreem wala ñuy laal yaramam di ko def ba nga xam ne nit ñi dox nañu digganteem bëgg a dox digganteem ak dem jàkk ja loolu moo waraloon barrière bu sew booba ñu taxawaloon ko moom di fa jaar nga xam ne day dem duñ ko gis ba mu dugg ci jàkk di ba taxaw ci bar bi nga xam ne léegi barrière bu woyof mooy dox digganteem nit ñi ñu jàng moom ñu julli naka noonu la nit ñi daan sotti ko ci kawam ngir xër gi ñu am ci moom ba nga xam ne waxtu woo xam ne ni mbooloo mi bari naa bari bari ji ko nit mu nekk ci boromam bu seetee ba xam ne wax naa jóg yërëm jaam ñi du mën a génn mukk jàlloog ñoom ndax séeru xéer kon ñu daal ci kawam nga xam ne bu bu ci nekk dañuy yett volontaire ni ko sëñ Madeleine Diop dagan waxee yett volontaire boo xam ne daf ci lay toll nit ñi ñu bare par ñaar ñaar ñi gën a jege ak si nuyoo ziyaare jàll ñi la ñaar ñëw lu dul waxtu woo xam ne bëgg naa jàngale mu ubbi bunt ñu ñu ko gën a jege randu tuuti mu daal tàmbali tomb ñu mu daan tomb ci suuf di rëdd di yee nit ñi ci ay xikam di leen xamal alquran ak xadis di leen xamal fiq ak tawxid ak tasawuf di leen yee di leen dagg di leen xeer ci seen borom muy ay tomb yoo xam ne day dajale daxu li nekkoon ci téere yi xam ne boo ko déggee te jàpp ko kenn dootu la raw da ngay foo xam ne fii ku jaarul fa nga jaar du fa mën a àggeen na nga fa àggee noonu nit ñi xel boobu ñu xel ci moom nga xam ne kenn mënu koo mun waxtu mu ne tëll naaw yëpp dog ni mu daan too ndax nit faw muy doxante ni ko sëñ Madlaam Jóob Dagana waxee daf daan jóg war a war kër gi di dox noonu mu daan doxee di jàng alxuraan nga xam ne guddi itam day jaabante rek di tari te du noppalu wala muy tari ci xaside yi nit ñi mayatuñ ko mu mën ko ba dañoo daal di wutal beneen barrière boo xam ne dox na lu mat ñaari mètre digganteegu kàppaat bi ci lay jaar di doxantu di doxantu di jaane waaye nit ñi bu ko defee dañuy dajaloo rek fu muy dox ñu dox topp ko léeg-léeg mu geesu ñaanal leen wala mu jàngal leen masala wala mu ñaax leen waax leen nit ñi noonu la ñu xëre woon ci moom ndax xër gi mu xëroon ci borom ak xër gi mu xëroon ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ba jeex ci takk noonu la ko suñu borom joxe woon xol yi képp ku texe ba nga xam ne boo ko gisee dootoo ànd ak sa sago bu nga ko gisul itam te sa xel nekk ci moom doo bëgg lu dul dem seeti ko kon nag gaa ñi ñu ci waxtaan yi fii euh, ñu dem ci laaj bi li ci des itam mu laan jóg dangaa nettali na ko mooy ni mu fi jógee waaye loolu it nañ yërëm xol yi dana tiis dana metti nañ ko bàyyi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu salaamaaleykum comme ni kenn ku ne la nga laaj balaa ñor ba tax nga laaj ko waaye wax wii dafa guddi te laaj ba ca gën a am njariñ mooy laaj ba nga xam ne boo ko laajee xam ko jariñoo ko te yàlla tax kon dañuy jéem a segg laaj rek te ñeneen ñi nga xam ne bii duñu jot li seen laaj mu jégal ñu ah, am na fi laaj yoo xam ne euh, maanaam sëriñ Moustapha lay lañ ko laaj am na fi yoo xam ne Serigne Moustapha loolu lañ ko laaj am na yoo xam ne Serigne Sam yi lañ ko laaj sagam démb la conférence yi tàmbali woon ñu bàyyi Serigne Moustapha Lo ak Serigne euh, Moustapha yi ak benn laaj mu tontu ko bu ko defee ñu dem ci Serigne Moustapha Lo benn laaj ñëw ci sëriñ Sam benn laaj def ko noonu booba laaj yi mat salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Sam yaakaar naa ne mbooloo mi nekk ñëpp seen xol sedd na ndax dégg nañ loo xam ne ak dàggi la ñu laaj yi nga xam ne moo nekk sama kanam démb lañ ma ko joxoon benn mbokk moo indi ñaari bayt di ñaan ñu firil ko mbokk yi ndax ñun ñee ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii tey ci New York di ay Sénégal ñëpp lenn mënu fi indi mooy dañoo jàpp New York muy ay tool ñu di fi wut lu ñëw bu ci kër gi defe naa loolu mënu fi indi kon gannaaw ab yaat yi dafay loo xam ne concerné na loolu kon ñu ñu firi ko loolu la wax te it am ci commenté buñ ci def laa taajalanna fa laysa arrisqu bil ajali arrisqu fi llawxi maktubun maa al ajali walaw sabarna la kaana arrisqu yatlubuna lakinahu xuliqa al insaanu min ajali dafay wax ne waykat bi day wax ne bul gaatu ngir di sàkku ji wërsëg ndax wërsëg mu ne su ko su ko am ci ak gaatu ndax xamal ne wërsëg dañu ko bind ca lawul maxfuus ñi nga xam ne ni lañuy ñuy bindee eh, digab doomu aadama bu fekkoon ne muñ nañu sax wërsëg ñëw di ñu di sàkk di ñu sàkku ni nga xam ne ni la ñu dawee di ko sàkku waaye nag doomu aadama dañ koo bind ci ak gaatu loolu moom la bayt yi wax loolu nag li li nga xam ne mooy commenté bi mooy euh, am na benn waykat boo xam ne dafa wax ni euh, wërsëg mu ne si taam law law tirta bayna sama wal ardi mujtahidan fi shurbati almaai xayr xayr risqi lan tajid wal taalamanna bi anna risqa munqasimun yati ilayka walaw fi jabhati al asad euh, wërsëg amul benn nit boo xam ne mën naa am ci adduna loo xam ne yàlla bind ko muy wërsëgam du bul xam ndox képp di gën a tuuti mënoo ko am te fekk sa wërsëg su fekkoon ne wër suuf di wut xam ndox képp di fekk du sa wërsëg mënoo ci jot waaye xamal ne li la yàlla bindal muy sa wërsëg donte nekk na ci jiwu gaynde itam sunu borom dana ko teg ci sa loxo nga jëriñoo ko te gaynde gi du la waaye loolu lépp liñ ci mën a dégg rek moo di euh, euh, sàkku wërsëg sàkku day loo xam ne sunu borom moo ko war a jàng ndax wakiirlu sunu borom moo ko santaane waaye wakiirlu ak sàkku itam dàqantewul ndax Seydina Omar defe naa ci waxi Serigne Sam juñu na ko Seydina Omar ibnul Xattaab mas naa fekk nit koo xam ne dafa julli ci jàkk ji ba noppi toog taalal ñaari loxoom muy ndaw mu taalal ñaari loxo yi di di jàng di ñaan rek di jàng di ñaan rek nit ñëpp dem bàyyi ko fa mu toog di ñaan rek sunu borom na Omar ba mu dikkee daf ko bëgg a dóor ko jógal liggéey yow wóor na ne asamaan du taw du demal liggéey waxtu julli dafa dafa am euh, boo jullee ba noppi def sa bàkkaar saa def say lawraat yi mënta ñàkk jëm liggéey euh, wakiiru ci sa borom euh, dàqantewul ak nga wuti nga wuti nga sabablu ji ndax ne ko sëriñ bi waxee ci masaalik hasbuka min tawakkulin an la tara mujriya risqika siwa rabbil wara fa tarku kasbin li dia tawakkuli ma iltifatin fi al xumraanil jëli maanaam damay wakkilu ci sama borom damay wakkilu ci sama toog ci kër gi loolu ñaari teggin la ndax loolu boo ko defee dafa mel ni asbaab yi da nga koo dàq te asbaab yi ak musabbaat yi ñoo bokk li annahu rabata bi asbaabi afaalahu daaban ala sawaabi maanaam il faut bu fekkee da bëgg gerte dangay ngay dem ruuji wut aw jiw dem ca toole bu baq bi too tooyee nga dem ji bay bayaat déqi bàcc bees indi ci kër gi soo mën a jaay waaye damaa bëgg gerte rek da nga wut loo jiw ruujuloo jiwloo damaa bëgg gerte kooku boo ko defee ñaawi teggin ak sa borom ñaawi teggin ak sa borom euh, kon euh, li nga xam ne moo ne ci bayt rek moo di wërsëg euh, sunu borom ji bu nekk daf ko koo bindal am na sëriñ bi fi wax na waa faraqa al mawla min arbain ajal risqin wa xalqin summa wax na ko doomu aadama bu nekk ci biirum ndeyam waxtu ba nga xam ne bi ca la ca ca la mbir may mag ba nga xam ne ma ngay bëgg a def root suñu borom day bind ci moom ñeenti yëf yoo xam ne foofu la ko def euh, jikko ji ak bind bi ni muy mel ak wërsëg bi ak dig bi yé yooyu nag amu ci lenn loo xam ne dafay sàtt ko wala sàtt ko gi bopp beneen mbir a koy war a waral moo xam ne buñ duggoon ci déedéet di ko détaillé dana yàgg waaye loolu ci addis mi wax na ko sëñ Tuubaa wax na ko salaamaaleykum wa rahmatullah kon euh, beneen laaj bi euh, sëñ moom lañ ko laaj euh, ci tubaab la ko bind waaye lim ci wax day laaj ba xam imaam Ghazali ndax ndax doxalinam ci ngirum tasawuf Sëriñ Tuubaa euh, am na lum mu ca jële wala déet asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala yow mi laaj ngerum imam Ghazali ci wàllub tasawuf maanaam gis-gisu Ghazali ci tasawuf tasawuf bu Ghazali ci boppam ndax sëriñ bi dëppoo na ci ak moom wala ah, ndax sëriñ bi am na lu mu jël na ci moom lu mu bokk leeg moom moom ngay laaj imam Ghazali démb bi ñuy wax taalif yi nga xam ne moom la xaadimu rasul def ci wàllu tasawuf wax nañ leen ne lu bari ci masalikul jinaan bi mu taalif ci wàllu tasawuf la ca ëpp ci ihya ulumuddin lil imam Ghazali ci la ko jëlee loolu leeral leen leen ko dem li ëpp ci tasawufam ci li mu taalif ci wàllu tasawuf li ci ëpp ci imam Ghazali la ko jëlee dem na ci masalikal jinan bay wax ne waxtu woo xamee ne wax naa qaala te tudduma ka wax na leen wóor ne kooka imam Ghazali laa ci kon euh, euh, li nga yaakaar naa ne euh, am nga ci xam-xam bu wér ci ne li ëpp ci tasawufu xaadimu rasul mi ngi ko jële ci imam abi hamid al ghazali xujjatul islam doy na sëkk rek soo soo waxee ne wa cheikhina al mujaddid al Ghazali sëñ Tuubaa ne wax ne suñu sëriñ ba wa cheikhina al mujaddid al Ghazali loolu doy na sëkk comme ne waxtaan lay dëkk tamit. waaw kon euh, ñetteelu laaj bi. sëriñ Sam. ci dafay laaj maanaam jamono bi nga xam ne ne sëriñ bi mu ngi Mauritanie te ñaari te lenn ci xaadir ak lenn ci tijaan ca naar ya amoon safaanoo ci baatu bi inna laa maanaa boobu bu sëriñ bi bindoon léegi mm. maanaam dafay laaj inna laa maanaa boobu yàlla lu mu àndeeg noonu que voy a un grado de rek. waaw ku tëlee tënk laa ma xasee kii rek man rek ku tëlee tënk laa ma xasee ba commencé. inna allaha maana suñu borom tabaraka wa taala moo ko wax di nekk li wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam la tahzan inna allaha maana waxaat ko ci ci ko yont yàlla Moussa itam te fenn fu ci nekk béréb bu tiis la boo xam ne ku ci nekk ci ñaari yonent yooyu ña nga àndaloon ka nga àndaloon dañoo àgg ci tiit ndax musiba mu jege te war a dal ci seen kaw Moussa dafa ne kalla inna ma'i rabbi sayahdin kon yàlla ànd gi mu ànd ak ñun léegi ulama yi bind nañ ci lu bari aw ku mënul awliya misaal nañ ci lu bari ay misaal yi misaal gànnaar histoire boobu ñu siiwoon la diggante bu fatal boobu ak ah, ibnu xambal ibnu xambal laa ci xaw ma bi nga xamee ne kii dafa jàng waxu imaamul xasaali kii jàng waxu Cheikh Ahmed Tidiane ñoom ñaar mu jaamaar lool ci werante ci sukkandiku ci waxi xasaali dal tuuti ci Cheikh Ahmed Tidiane kenn ci sukkandikoo ci waxi ci Ahmad Tidiane te déggul wax ja dal ci ci sukkandikoo waxi Limaamul Xasaali Sëñ Tuubaa attileen ndax ca tàmbali ba nee na leen wax ci xóotaayu tawxiid wala ci melal suñu borom li tax ma ne la garaaw lu gara lu la ndax luy indi rékkit ngëm la wala iyaasu billah luy indi rékkit ngëm la di leen xamal ne ñoom ñaar ñooñu doon werante kenn ku ci nekk xaw ngaa alku ca la nga wax kii li mu waxal ci Ahmed Tidiane te waxewu ko noona déggul waxi ci Ahmed Tidiane moo ko tax a xaw a alku kii maanaam ci ñàkk ñoo ñàkk teggin la ñàkk si maanaam ay tegginam teggin ya waroon diggante fu ku mel ne si Ahmed Tidiane yi matalu ko waxal ko lu mu xamul wax fii itam wax xasaal yi lu mu waxul mu di leen xamal ne li nga xam ne mooy tawxid ci melal suñu boroom ni mu gaawee ci réeg ci ngëm waxi ku mënul awliya yi ak ulama yi lañ ci war a topp xamal leen nag ne leen limaamul xasaali yi ak Cheikh Ahmed Tidiane yi wuute wuñu parce que bi muy tàmbali dafa ne seede si man mi bind xaraf yii bi ma tàmbali bind yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dox na ba dikk agsi ci man timma ma xasaal yi tijaan yi sanuus yi wuute wuñu ay wax ñi ci des ñoo wuute kii nga xam ne ñii gannaaw li ñu gis gis nañ ko xam dëgg di dañoo wax war a wax ak jaam ñi yemale leen fañ war a yem bokkuñu ñu ñu waxal ñii dañoo waxat ak maanaam maas bi nit ñi rek nga xam ne seen niveau agul fenn misaal leen ko te nañ ko mën a déggee ñii waxanteeg ñi nga xam ne ñu xam yàlla lañu te agguñu foofa nga xam ne kon kenn ku ci nekk fa nga waxe ña nga waxal a tax nga waxe noona ulama yi dañuy waxal dañuy jàngale ñoom dañuy waxal ñii nit ñi rek ku mënul awliya yi ñoom dañoo xam yàlla xam yàlla goo xam ne tax na léeg-léeg ni ñuy waxee bu ñuy wax mu ngi mel ne kadir gu bax saxaar si jolli muy tuuru buñ ko waxul mu wàññi leen ndax day téye gi ñu koy téye day diis ci ñoom moo tax mu indi mu arab yi bind alfutuhaatul makki yi mais lim bind lépp amu ci lenn loo xam ne xalaat ne war a jub bind ko lu dafa toog ba mën a mën a koo mënu la téye ba mënu ko mu bind ko li si seede ba mu ko bindee màkka wacc ko fa bi mu dikkee Dimask bi ñu ko koy laaj te yoru ci benn nusxa daf koo bindaat na mu tàmbale woon ba fa mu yem waaye wacc ci xaraf yàq ci xaraf kon li Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu leen ne leen al amil al ulama wal amiluna yi ni ñu demee xutbul xawsi yi ñi ngi demee ni xutbul xawsi yi demee yonente yi ñenn ñu ci nekk dañoo am ñu ñuy waxal ñoom ñett nag muy limaamu Sanusi muy limaamul Xasaali yi muy si Ahmad Tijaani kenn wute wuteeg moroomam yu mel nii nag maa ngi leen di wattandikoo loo ngeen di ci xuus ndax day nekk gëm ndax da ngeen a leen koo xam ndax suñu borom ci boppam tabaraka wa taala lu doya doy waar la lu ëmp jaam ñi la loo xam ne nit ñi xamuñu daraam lépp ma leen réer ndax doomu aadama mënu la àgg ci xam ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ma na la ma ma nag wala maa yu lu jiitu ñooñu wax nañ ci ba tàyyi li nga sax Cheikh Abdoul Aziz Dabakh bi nga xamee ne mu ngi wër ab sëriñ fekk jëmm joo xam ne at ba at lay génn mbooloo mu ëpp ñii day toog di ko xaar ndax bëgg mu génn ñii dañ koy wax seen aajo ñii di ko ñaan ñaanloo ñii di ko laaj ay laaj fekk na comme njëkk a dem daf ko ba mu agsee rek ba tàmbale waxtaan a moom daf ko gis mu tax li féetale penku mu daal di dem mu kii daal ndegam benn teggin ci teggin yi ne xamu ko kii xamul yàlla kii du ma du ma taxaw ci moom ki ci def dafa tàllal ay tànk mu jublu penk fii nag nga xam ne dafa fekk bu génnee ren balay génn ci déwén bi mu dikkee fekk nit laaj ko maaya boobu ànd bi suñu borom ànd ak nit ñi mu ne ko ànduk xam-xam la ànduk maanaam xam gi mu gi mu leen xam mu ne ma daal di xam ne kii xamul yàlla daal di dem waaye li ma waxoon sànq ci nun ñi gën a gàtt xam-xam fi mu ci war a mën a yem lépp nekk ci yàlla rek mun ne yàlla nekk fi nan ne fépp lépp a nekk ci yàlla kon dara fàdduwul a ngoog yoo xam ne moom mi firi na lépp asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw kon soxna dégg nga tontu bi ah, kii euh, ndax Serigne Touba moo tere woon ku firi alquran wala déet. 生产量。ku ma war a dégg sax ñu ne sëñ Tuubaa tere na firi alxuraan da xam ne sëñ Tuubaa moom du andi er, er, dërëwul alxuraan ndax lu tax xam-xam dafa jéggi dayo ndax bu ma joxe yoon nii rek xam nañ fu ma joxañ fu mu jëm lu ma jublu man mën naa joxañ Sénégal mën naa joxañ Makka man mi joxañ xam la ma jël la ma jublu fa ma jubale sama baaraam yow mi làmb ko rek mën nga ne gën a nangam jee nangam ji te li tax al ulama rabbaani dëgg dëgg dëgg al ulama rabbaani dëgg dëgg yi tax ñu ragal alquran dafa tax li ma waxoon nit ki waxtu woo xam ne na ci sukuraat dafa mel ne jawhar boo xam ne dafa leer lépp lu nit ki def mu nga nekk mel na film mu war a daal cinéaste boo xam ne amee ne caméra am rek looy def rek ba ba ngay kii waxtu boo xam ne nit ki toll na ci sukuraat ba nga xam ne roo bi tàmbali naa génn ci baaraam yi dañuy tànkam yi mu commencé sedd dañuy wuñ ñi léppam muy janloo li mu njëkk a janloo mooy pas-pasam aqidaam ni mu fase woon ci diine bu tolloo foofu nag lépp lu mu ci lu jëm ci tawxid wala ci alquran ta du noona mu gis ko gis ne lii njuumte la njuumte la ci tawxid te tawxid moom duñ ca bale fiq furu la mën nañ caa bale waaye tawxid moom duñ ca bale dara fii min xayrin aw sharrin yajid yonent bi sallallahu muy ko wax ne sama jaam ma nga fama fam ma jort rek loolu nga xam ne nit ki diggante bu bu mu tolloo sukuraat di war a rot ay mbir yu yu fi xew yu lënt yu bari la yoo xam ne kenn xamul ku dul yàlla te li nit ki passé ci dundam lépp daf koy jeexital ndax lépp lu mu mu ngi taatoon ci roo gi nekk melowam meloo woon bu jàlloon moom xam ne moom kat aqida bi mu amoon kat am na jeng dal di ñaaw njort ci boppam ñaaw njort boobu bu ko deyaalee musiba dal ko kon sëñ Tuubaa mi nga xam ne dafa am al ilmu xam ma am maarifa ba mu jeex xam ni alquran demee mu tere al firi alquran lu jaadu la ñu ñëpp mën a nangu la ndax xam-xam bu mag la moo tax foo gis mu ragal firi alquran wala mu di ko tere bu mooy ñëpp xam-xam ci nit ñi ndax xam nañ ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam li mu firi ci alquran ay jëfam moo wane li nga xam ne mu ngi ci alquran te mu mënuñu ko ci génne tere na ba tey ku werante ci alquran saxaba yi mos nañuy wax ci mbiri ay mu génn mer ba mer na feeñ ci kanamam da ngeen di fab yàlla bi di dóor lii ci lii ndax lii ci ci lii lañ ma yónni ci yéen ndax lii lañ leen sant ñi leen jiit lu leen alak lu dul lii xam ne kon alquran ëpp na fooy lu rëy rëy rëy rëy la firi ko ñeme lool la firi rëy la am ñàkk xam mooy waral firi alquran nga xam ne liñ ci jëlee daañu wax euh, tafsiru bil manqul tafsiru ibnu abbas buñ ibnu abbas waaye yeneen ulama yi ñu ci bari bañ nañu nee ñu Abdullah ibn Abbas aaya yi mu ci firi matul téeméer liñ jëlee ci ñooñu sidna Ali matul juróom fukki aaya ñi nga xam ne sayyidatuna Aïsa ëppul ñeen fukki aaya yi ñu ci jël ñooñu ñëpp bu ko seetee ñi nga xam ne nag mosuñoo jëlee ci ñoom ci saaba yi benn aaya buñ firi nga xam ne sidna Omar benn waaye mas na koy laaj ñaari aaya yu mel ne dafa euh, féeré maanaam daal dafa xam nu ñu ko mën a waxee ci wolof daal euh, contradictoire daal ñu tenaa ko ñu safaanoo mu daal di fab durraam bi mu mooy góor bi yet wi dóor ko ci bopp xam te istawa ala arsi jooju rek benn baat ci alxuraan ulama yi dañ cee coow coow lu bari ndax ñàkk xam imam malik dafa bi ñu ko laajee dafa ne al istiwa maalumun wal imaanu bihi waajibun wal kayfiyatu majhulatun wa sualu anhu bid'atun istiwa ci boppam lu ñu xam la istiwa moom nii ma toogee ci sees bi mën naa ne istawaytu alal kursi yi moo tax mu ne al istiwa maalumun istiwa ci boppam lu ñu xam wal kayfiyatu majhulatun meloo ko suñu borom defee nag ci aras kenn xamu ko wal imaanu bihi waajibun war gëm ko nag war na ndax alxuraan wax na ko wa suaal an bid'atun di ko laaj nag bidaa la kon yooyu yëpp alxuraan nan ko jàng di ci waaru di ci yéemu lu mu tere nu jéem koo def lu rek waaye nag lii la suñu borom wax lii la suñu borom wax te xamuñ loolu la waxam déet wala sax fekk waxul loolu ndax ni mu ni mu xóote ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee musiba naarullahi la kon sëñ Tuubaa moom gannaaw moom dafa xam tubaarkalla biir ak bitti te ay ñenam mu di leen fegal lépp lu leen di lor mën na leen tere firi alquran ñu jàll ci beneen laaj kii émission bi ñu jëm day laaj euh, la yonent yàlla Ibrahima jikkoo woon ba yàlla def ko ab xarit daal la saway lii di laaj saway lii ak lii def ko Ibrahima Xalilullah dañu ne ñoom ñëpp Muhammad Habibullah Ibrahima Xalilullah Moussa Kalimullah Isa Ruhullah kenn ku ci nekk ak sa jagle dana ko ci nekk luy sëg jagle ñu ko bëggee wax dana gudd kon nan yem ci Ibrahima rek ni ñu laaj Ibrahima suñu borom wala xalaat naa Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimina nekk li ñu tam Ibrahima bi mu nekkee xale su ndaw muy xool asamaan waaru gis biddiw dal ne ah xanaa kii borom biddiw bi mu ne ah sama du soox weer wi sax mu ne ah kii de ëpp ko woon gën a leer kii nag ma war du sama borom weer wi soox mu ne ah sama borom du soox jant bi fekk mu ne kii la gën a rëy suñu borom a ngi nii jant bi so mu daal di dellu suñu borom suñu borom boo ma jubaloon danaa bokk si way réer ñi xam nga kooku moom kon ba muy juddu fekk na ñu nampatal ko ci ay yaxam ak deretam ak ci yépp yàlla am na ci wax ne boo amoon déggu baatin ak gisu baatin bu ñu jàppoon ab yeneen rey ko lakk ko ba mu nekk doom ñu boxam ko jëri doom bi doom bi buy naaw da dégg mu naan ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu fen lu ñetti fen yépp ci yàlla ba mu demee Misra jógee Palestine te buur bu dëng mu ànd ak soxnaam Saara tamit ñetti fen yépp ci yàlla ba te buur bu dëng mu ànd ak soxnaam saara te mu di ko laaj ci nga àndal mu xam ne daf koy nangu bu ko nee sama soxnaam mu ne ko sama sama oxtu la maanaam sama sœur la kooku it tawri la maanaam daf ko misaal dafa ko xam ne nu ñu koy waxee ci wala daf maanaam rek jublu xam ne ne sëram la itam ci ci misaal ci maanaam ak bi nga xamee ne mu ngi wopp wopplu te ñuy dem ca àll ba mu bëgg gor xiram yi bëgg ñu dem moom mu toog ba mën a gor xiram yi ndax mënu leen a supporter bu leen gisee rek mel na xol bi day bëgg a génn mu daal dina ràcc ci suuf ne feebar naa boobu itam daanaka bu ñu ko seetee fen la ci yonent waaye du fen ndax wax dëgg fe maanaam xol naqar wu moo ko feebar naqaru xol wu moo ko feebar waaye xam ngeen ne xasanatul abraar sayyiatul muqarrabin rafet rafet yi ñu baax ni mooy ñaaw ñaaw ñaaw ci fi ñu jege yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg loolu rek ci Ibrahima tuub na ko ñetteel bi bi nga xamee ne jóge nañ ci àll ba ba ñëw seet béréb bi nga xam ne ci lañu taxawal seen jaamukat yi seen xërëm yee ñu daan jaamu seen yàlla yooyu ñu gor leen ñoom ñëpp ba ñu dee ba ñu daanu ju mag ja ñu bàyyi ko fa wékk ci seen wér ñuy laaj Ibrahima ndax yaa def lii mu ne leen yàlla ju mag ji moo leen moo dem moo gor yi ci def <laughs> maanaam di leen fay daal laaj leen ko ko laaj leen ko ko <laughs> waaye Ibrahima xam ne ñii duñu wax mu ne ah yéen a ñàkk fayda kon lu duñu wax mënul sax wax ngeen di ko jaamu lu mu leen mënal ñu ne ñett yooyu kon Ibrahima ba ahlu tasawuf dañuy wax bu ñu dee lim yi nga xam ne moom la ci ay jikko yonent moom la war a sax saxal xalil yi dañu jiitu tabet Ibrahima nga xam ne lu mu am joxe ko ba du denc dara du nangoo lekk sax moom dong day ànd faaw mu lekk ànd ak mbooloo bëgg na suñu borom ba mënu koo muñ fu mu gisee itam loo xam ne li muy yoonam ne sa yoonam ña ñàkk ca nekk mu yu fi jàmbur muy leen lu mu mën a doon boo xam ne lu wuteeg suñu borom la daf cee daal di gaar ba kanam ci daal di ba kanam ci saasi bi nga xam ne nag ci jëf jooju tax na ñu war ko ci mbaq gi sànni ko ca kàmb ga ni taal ga mbaq xam ngeen mbaq li tubaab di wax catapulte maq daal lañ ko mën a waxee nga xam ne kàmb gi ñu taal ba nga xam ne njanaaw lu dox diggante ma asamaan daanu ci ndax tàngaay kenn du dikk ba ci dajege ko di ci ba wax nit kon dañ koy teg ci mbaq gi rek joor ko mu dem loolu dara ko ko yóbbe woon yàlla yooyu mu gor ak kokkantoo gi leen daan kekkantoo kon ibrahima euh, alayhi salaatu wasalaam mooy xaritu suñ borom ba mu nekkee xaritu suñu borom ca azal la jiitoo waaye gis na juddoo waaye duñ juddoo dal na koy am ndax nam mën a suñu borom nam goo xam ne mel na liir bu nam yaayam ba tax na mu di ko xeñtu bay xool asamaan gëm fi yaakaar ne fi la war a nekk di ko gis biddiw lépp lu mu gis muy eh, malaku ci malaku sama ci kéemaanu asamaan yi mu jàpp ne lii mooy suñ borom ndax bëgg suñu borom bëgg a gis suñu borom tabaraka wa taala tax mu làmbatu ko ci waxtu woo xam ne kenn kuy moroomam xelam du xalaat sax loolu xelam demul ci loolu loo tax suñu borom ni wala qad aataynaa ibrahima rushdahu min qablu wa kunnaa bihi aalimina naka noonu kon xaritoo bi mu xaritoo suñu borom ba bëgg ko nga xam ne xolam dara ñëw ci mu am doom xam nga ne doom nit dina ko bëgg bëgg gi nga xam ne bëgg na ko doom ji ndax doom ji ibrahima bëggewu ko ne ci moom la bokk waaye yonent la mu bëgg ko ngir kon ngëm ji mu am ak jub gi mu am ak bëgg yàlla gi waaye loolu lépp teewul suñu borom gannaaw xaritam la bëggul keneen ànd bokk ak bokk ak kenn Ibrahima bëggul xolu Ibrahima bi keneen nekk ci mu daal di koy digal ne ko reyal sa doom ji ndax bëgg gi mu ko bëgg ngir mu génn ci xolam ñoo xam ne Ibrahima ni mu xaritoog suñu borom tabaraka wa taala négul ba suñu borom yónni ko kon dafa xaritoo woon moom ba ko daataan yónni loolu moo di xaritoo kon suñu borom daf koo tànn ba noppi def ko muy xaritam ba noppi nag soog ko yónni loolu mooy xullatu loolu feeñ na ci biñ ko sànnee mu jëm ca kàmbuk safara ga te malaayika yi dogale ko ne ko ndax nu nu seral safara wi mu leen ndax suñu borom ko sant wala yéen a am seen yéen rek laata mu leen bàyyi leen ak man bàyyi leen ak moom bay na ma xam ñu ne ko ñaan ko boog mu leen déedéet xam gi mu xam sama njur bay na ba du ma ko ñaan Ibrahima bi mu daataan dal ca safara bi mu daataan dal ca safara xam na ne yàlla doy na ko xasbunaa wa ni'mal wakiil jël nga xam ne mooy maqaamam tawakkul dëgg dëgg dëgg suñu borom loolu yëpp kenn yónnee bu ko xaleel la ni ko sëñ Moustapha waxe démb bi muy naan bi ko suñu borom naan yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahima xewul ñu te di waxaat yooyu yëpp Ibrahima daal kon xarit suñu la ba noppi di yonentam ah, kon ba tey kon ñu bàyyi kàddu gi ak sëñ Sam kii dafay wax ne ulama yi dañoo wax ne yonent yàlla Suleymaan daan liggéeyloo jinne yi muy laaj nan leen daan liggéeyloo yan xeet maanaam daal leen daan yan xeetu liggéey leen daan liggéeyloo mm-hmm. waaw loolu alquran tey wax na ko leer na nañ ñëpp kawtif la yan ci yàlla Suleymaan su borom daf ko joxoon secret boo xam ne notal na ko jinne yi ni mu ko notale woon nit ñi Suleymaan nekk yonent nekk buur maanaam boole na ngoor ak nubuwa ak yonent Suleymaan du jëfandiku du soppandiku ci picc yi du soppandiku ci yeneen baahima yi di soppandiku ci jinne yi di soppandiku ci nit yi di dégg waxi picc yi ak waxi melantaan yi xorandoom yi ak weñ yi ak lépp suñu borom may ko mu di ko dégg min daan euh, liggéeyloo jinne yi daf leen daan tabaxloo ay mbalka ay kadir ay kër ay néeg lu nekk la leen daan tabax lool di ngeen fi alquran di nga xamee ne Souleymane gaañu na falamma qadayna alayhi almawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatul ard taakulu min saatihi falamma xara tabayyanat al-jinnu an law kaanu ya'lamuna ma labisu fil azabil muhin nga ne nit ñi da fekk ci jamono jinne ba jàpp ne jinne amul kumpa suñu borom nag di leen xamal ne jinne am na kumpa mu jaare ko ci Souleymane Souleymane mi nga xam ne booba liggéey bu mu mës sant jinne yi dootuñu am jàmm bu dee daf leen a yónni fu sori dañuy naaw bay xëm wala daanu wala ñu seey bi nga xam ne mu ngi leen di tabax loo tabax bi waxtu wu àggee rek buñ ñëwee di ko ko wax si fekk mu ngi ci néeg wanagam yet li nga xam ne moom lay yor buy xot ba moom lay yor mu faranklaay gàll ko nii ci ñaari poojam sukkootu ci nii ndekete suñu borom moom na ko foofu buñ ñëwee rek di ko wax naan ko tabax bi de àgg na du leen wuyu ñu def naan tabax bi def koo neexul ñu dem toj ko dellu tabaxaat di ko def di ko def di ko def ba nga xam ne max gi ñëw na maxe yat yu mu sukkatoo woon ba ba damm ko mu daal di daanu ne suluñ daanu bi mu daanoo nag ñu xam ne faatu na suñu borom nag ne falam maa xarra tabayyanatil jinnu an law kaanu ya'lamuuna al-ghayba maa labisu fil azaab bu ñu xamoon kumpa kon daañu xam ne Souleymane faatu na bu yàgg duñ nekk ci mbugal moomu di tabaxaka tojaaka tabaxaka tojaaka tabaxaka tojaaka kon jinne yi dañu daan nuur ci géej gi di ko génnal ay jawaahir maanaam ay per yu rafet ay takkaay yëpp di ko tabaxal ay kër di ko tabaxal ay mbalka di ko defal ay kadir yëpp lu ñu den li doomu aadama di aajowoo yoo xam ne nit ñi dañ ko daawoon def jinne def nañ ko daan naka noonu la xam nga alxuraan ngi nekk li bi mu jugee benn dëkku xorandoom xam ngeen xorandoom fourmi te xorandoom nga di wax naan di wax moroomam yi naan leen daw dugg ci kan yi ba ne leen Souleymane am woote te bu ko ko daal di ree noonu nga xudd ne moom itam dem na saba yooyu yëpp dafay gudd li gën a gàtt daal li mu doon liggéeyoo jinne yi mu ngi noonu ndax laaj yi bari na <laughs> soxna si day laaj euh, maanaam lan mooy cëru jigéen ñi ci lislaam day nuyu bàyyi kenn rek. cërub jigéen ñi ci lislaam mooy cërub góor ci lislaam suñu borom dafa ne mën a amee la saalihan min zakarin aw unsaa wa hum mu'minuun képp ku jëf jëf ju rafet daañu ko fay muy góor muy jigéen am na nag suuf nag lu wute moo di ne xadis bi nga xam dafa ñëw ne ida sallat almaratu xamsaha wa saamat shahraha wa xafizat farjaha wa asaat baalaha futihat laha abwaabul jannati tadxulu min ayyihaa shaa'at yawmal qiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen su jullee juróomam mooy juróomi waxtu yi woor weeram mooy weeru koor tëye boppam mooy mu maandu ci boppam topp borom këram bu keroogee ñu ubbil ko bunti àjjana yépp mu tabbi ci bu ko neex kon moo jigéen mu jigéen mu ko mu ko mu doon farata moom kenn du ko yonul kenn kenn yoonu kenn ñëw ci faaw nga def ko kon moo tax mu ne isa samat ne isa sallat ne wa sooba indi wa xafisat kon julli juróom moom borom kër mënu koo yenul soxnaam sëriñ mënu koo yenul taalibeem buur mënu koo yenal dagam moom santaane bi yàlla ko dégul fii def ko ëllëg loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sàkk ci bu fekkee ne julli la julli juróom woor weeru koor maanaam farata yi daal mu def ko muy dem di naafi la nag topp borom këram ko ëpp yool te waxtu woo xam ne ni dafa war a woor woor ngatt nga borom këram ne ko bul woor bu wooree mooy na yàlla te dana bàkkaar la ci am yéen it la ñu gën a waaye falal ndax bu fekkee ne yow farata def li la dese moo di rek topp sa boroom kër te bu keroogee dañ lay ubbil bunt yépp nga tàbbi bu la ci neex kooku moom góor amu ko waaye ba tey ci wuute bi wax naa fi mu gën a jàpp ndere fi mu gën a neexlee des na feneen na fu mu xaw a métti naqaree tuuti moo di bu dëgëree bopp ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na ci hadis waxtu woo xam ne jigéen génn na këram ci lu dul ndigalal borom këram ba muy dem ba ba muy dikk jéego bu mu jéggi ci safara la ko dox nee na jigéen bu fekkonte ne borom këram dafa amee ay góom ba yaram ñi daj fees delle mbir mu di ko mar ba mu set wecc du tax mu jox xàqam yëpp kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee bu ma doon digal doomu aadama muy sujjóot ci moroomam doomu aadamaam eh, li ñuy def ñun du sujjóot dégg nga eh, lii murid eh, ci sharia sallallahu alayhi wasallam dañ koo digal mu sujjóotee ñaata yax jël bakkan biir lo loxo wóol baaraami tànk yooyu ngay teg ci suuf ba noppi ànd ak fas yéenee jaamu li ngay jàmm mu ne fi sa kanam wala gis wala gisuloo ko loolu mooy sujjoot lañ tuddee sujjoot ci sharia waaye fab loxo ne ko nii du sujjoot fab loxo ne ko nii du sujjoot yooyu sax daf noo tax la jóg waaye bari na yu bari yuñ ci war a mën a waxtaane eh, léegi kon mu ne kon su ma doon digal benn mbindeef muy sujjoot ci benn mbindeef ma digal jigéen mu sujjoot ci borom këram léegi kon jigéen ji jëpp jëf ji mu jëf joo xam ne ji jëfi topp la dana ci am la ca góor di am bu sellalee ne góor ni mu wuuteeg góor moo di nekk naasilaam mooy na jëm ci topp borom këram gis ngeen ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam buñ daan jihaar ay jigéen yoo xam ne suñu borom daf leen a jox fit jox leen ngëm niñ daan liggéeyee ca jihaar ja mooy yenu ndox topp si ñu jihaar di tànq ndox di leen jox ak ñi blessé ñi di leen faj di fab ñax lakk ko di leen ci duyal di ko yeew ñi nga xam ne noonu lañ mënoon a fajee ci jamono yooyu di toxal yoo xam ne yi moom la ñuy aajowoo ak yu mel noonu bu ko defee kon nga xam ne jigéen amul doole ba fab jeesi di xeex ñu góor gi di xeexe waaye am na leneen lu mu ci mën a bu fekkente ne itam kër gi yoo xam ne yu ñu war a topp loola te bu demee ca xeex ba di def loola du ko fi man li nga xam ne mooy waru garam mooy mu toog ci kër gi di jëm ci yooyu le jigéen daal kon li mu wutee ak góor ci lislaam lii muy jigéen ni ko lislaam di xoole mooy ni mu xoolee góor rek bu jëfee jëf ju baax am tuyaaba bu jëfee jëf ju bon it mooy góor bu jëf jëf ju bon ñooyam kat léegi nag liñ ko sant moom gannaaw bu farate yàlla yi wée ndax ngërëmal kenn waruñu koo sàkku ci loo xam ne nii luy naqari suñu borom la bu yooyu kon farax yooyu yooyee lii gën di tuyaaba ci moom na topp borom këram asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh beneen am na fi ñaari laaj yoo xam ne daanaka ñu ñoo xaw a bokk maanaam ci xasida yi la jëm mu dafay laaj ñetti xaaj yi xasida yi hmm. sëñ bi laataan dem ci géej gi bi sëñ bi demee ci géej gi ak bi sëñ bi dellusee ci géej gi doon na ci laaj ba xam ndax sëriñ bi ci boppam dara jàng xas day wala bi itam day laaj day laaj maanaam waaw maanaam ñetti xaaj yu xas de ak xaaj bu ne. soxla sa muy faj. Mm-hmm. ñu def gaytam. léegi kan mu ne ay xaaj moom fàttali ko dara. maa ko laaj. waaw yaa kenn waaw. li ma bëgg a wax loolu c'est-à-dire dama bëgg a laaj maanaam lan mooy euh, xasida yi xaaj yoo xam ne dañu ko dañu ko tëddee. waaw benn bu ci ne lan mooy euh, lan mooy xasaay si daal xasaay si xaaj. xasaay si xaaj. dafa am ku fi yore benn Chevrolet bu xonq te daf ko gaari ci buntu ko jàmbur na dem na na dem na dem euh, déplacé ko waay ku gaaree Chevrolet bu xonq buntu ko jàmbur leer na xasida ko waxoon rek noonu ko borom waxee li nga xam ne moom na bind bi mu daataan dem ci géej gi moom li nga xam nee na nanguwuñ ko nangu wuñ koy sëñ Tuubaa li waxoon na xasanatul abraari sayyiatul muqarrabina moo di doom soxna joo xam ne dafa am xam-xam te àggale xam lépp lu sëriñ si xam xam boo boobam jihaaranteeg bakkanam ba kanam not ko amagul nag ngërëmal yàlla loo xam ne bu ëllëgee képp ku ko topp rek mu mën la caa jox ba nga biibal loolee dese ko mu def ko ci xelam fas ko yéenee loolu buñ ne nanguwuñ ko moom ci ni mu ko waxee ne nanguwuñ ko moo di ni ñu waxee woon ne jëf ñaar la jëf ak yéene yéene moo gën a foor jëf lu tax ak nan la yéene gën a foore jëf moo di ne yéene dañ koy bala bala ñu koy yóbbu ca magasin ba dañ koy teg ci kanamu suñu borom tabaraka wa taala mu xool ko bu ko ne jàkk leeri suñu borom tabaraka wa taala leeral ko ba mu leer moom jëf jëf leer ga jollee ci dugg ci xolub ka ko jëfoon mu gën a bëgg yàlla gën a jege yàlla gën a xam yàlla gën a sawar ci jaam noonu la yéenee def jëf ji nag moom bu fekkee saadiq la moo tax may wax saadiq rek jëf ji nag du jaari ca kanamu suñu borom dañ koy teggi la yóbbu ko ca ne waaye nag siddiq moom <coughs> bu jëfee ni nga xam ne yéeneen noonu lañ koy tege ci kanam yàlla mu xool ko noonu lañuy ñuy tege jëfam ci kanamu yàlla mu xool ko mu soog ko yóbbu ca magasin ba kon jëfam moom yéeneem ëpp ko doole ci wet kooku mooy siddiq ak saabiqul muqarrab nag mooy ci jege boroomam dëgg dëgg dëgg dëgg xam ne moo féete kaw siddiqoona yi bu jëfee bu yéenee ñooyam jëf ji dañ koy bàyyi fa kanam suñu borom niñ fay bàyyi yéene ja suñu borom di ko xool muy màgg di gën a leer leer ga di jolli di dugg ci xolam ba ba saa di taxaw yàlla ji kenn du xam mu toll looloo bu fekkente nag nit ki nga xam ne ah weesu na mart martaba saadiq ba àgg ci martaba siddiq bu àggee ci martaba saabiqul muqarrab wala muqarrab ba àgg ci munfarid maanaam ñi ñuy tuddee al afraad la mu doon jëf ca ba mu nekkee siddiq rek dana ko xeeb ba ne amul njëriñ maanaam euh, nanguwuñ ko mooy ci misaal nii limaamul xasaali yi doon wax bi mu gisee Muhammad al Faram bi te ne na nañu sunu dund ci dara sànq gi mu sànq dundam ci dara te nit koo xam ne kii ya yaa taalif ihya ulumi diini taalif minhajul abidina xet li jaami yàlla ñëpp nga xam ne daanaka bibliothèque bu l'islam boo gis rek téere xasaal yoo nga teg xam ne ñi gën a ñi gindi ko ci adduna ñi ci ëpp ñi ci dem ba am sax maqaam xutbul xaw si xasaal yi dimbali na leen nga xam ne dem nañ ba nga xam ne sëñ Tuubaa si boppam dana wax xaala cheikhuna wa qudwatuna boo ko seete da nga ko gis ci xikam sunu sëriñ bi nga xam ne mooy sunu royuwaay jublu ci xasaal kooka bi mu demee ba àgg ba wees maqaam ba xeeb li mu ko ba tudde ko bataala tudde ko lu dul dara ak Izzuddin li ab ibnu Abdissalaam bi mu gisanteeg Cheikh Abasan Saasili ba mu tërbiyee ko ba tarxee ko ba mu naan bur loon waa ji du ma dégg lislaam ak fa mu àggoon ci xam-xam nga xam ne weesu na mufti lu ñu jaaxle moom lañ koy laaj maqaam mu àgg kawe gam kawe tax mu xeeb loolu ba ne kon dégguma lislaam noonu nga xam ne ah, abul abbas al mursi daan wax ne bu fekkonte ne am na benn xefinu bët bu ma mënul a gis yonente bi sallallahu alayhi du ma boole sama bopp ci way gëm ñi du ma boole sama bopp ci jullit ñi xam nga kon kooku moom ba mu ba mu tolloo xam ne mënagul a gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxtu wu ko neexee ba mu ko weesoo ba nga xam ne waxtu wu ko neexee amul fenn fu mu koy jafee xeeb na marta boo ba tudde ko ne kon du ma limaale sama bopp ci way gëm ñi foofa mooy fi sëñ Tuubaa fi mu weesoo loolu beneen la ma bindoon ba ma demagul ci géej gi nanguwuñ ko mën nañ ko dégg noonu ñaareel bi li mu bind ci géej gi ak li mu bind bi mu dellu see ci gànnaar ak yéen ba ci anu shahid naa bi bi karam ba nga xamee ne déwén lay jóge ci yen loolu suñu borom nangu na ko boo koy jàng lépp loo si jublu muy ñoddi muy jañ di ko dale nag ca boobu boobu muy wuy boroomam lépp na ci biir lépp na ci biir am naa nag xasida gi waxtu sàngam la ko wala xasida gi kooku moom lu dafa laaj ay gëstu ak i toppatoo yoo xam ne yu jafe-jafe la am na ci yu bëri yu xam ne lii waxoon na ko ba mu dema am na ci ci bëri yoo xam ne daf koo wayaat lu mel ne jës bu ñaari yoon la ko way lu mel ne mu waay bu ñaari yoon la ko way ñu leen bi mu woyee euh, xoqa dafa wayaat bakkaytu ndax dafa wax ne bakkaytu qablu ala saadaati la mu waati dal di waye foofu nga xam ne weesu na foofu mu doon woye euh, xoqa ba way bakkaytu noonu itam euh, ci way yi nga xam ne sax bi mu leen woyee te demagul ci géej gi yi yi nga xam ne sax ci jàngale lislaam rek taxoon am na ci yoo xam ne dafa leen a defaat ndax mu lay yinu sudur dafa defaat mu nawiru sudur ngir gën a leeralaat leneen gën a yokkaat gën a rawat nag yi nga xam ndax moom yooyu moom nee na euh, bi nga xam ne ne suñu borom nee na ko sa bind woo bind moo ma gën a lu dul alquran ak hadis nee na boolewu ci yi nga xam ne daf ko bind ngir jàngale l'islam ndax loolu moom farata la mun la ñàkk waaye yi mu tagg yonente bi tax ñu wax yi nga xam ne daf ko bind ngir jàngale l'islam moom waxu ko yi nga xam ne nag moom la doon tagg yonente bi moom la wees maqaam mu ko doon tagge ba ne ba bi mu demee ci géej gi wane ne loolu nanguwuñ ko bi mu demee ci géej gi nag yi mu jëfee ci géej gi nga xam ne ci géej gi la amee doon mboolem xutbul xaw si sañ a joxe seen wird ni nga xam ne noonu la ko ñooñe joxe war sañ a joxe taxawaay leen te jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam-xam yi nga xam ne yi yu ñu tànn la yëpp nga xam ne yu yàlla gërëm la seeni borom xamal ko ko ci benn ku bët mu xam yooyu yëpp ci biir géej ci géej gi ñu mu dellu seewaat itam nga xam ne ba suñu jox ko wirdu boppam bu bokk rek yi mu daan kii nga xam ne wirdu yëpp wenn wu ci nekk wu ci ñëw dañuy wax ne amul wenn wirdu boo xam ne wii boo boo ko amee doo soxla wii te boo amee wii doo soxla weneen wa ca def nga xam ne wirdu wu ci nekk secret ba ca nekk ci genn wet la ca nekk ñii ne ci benn baat boo xam ne dañ ko caa nëbb ni ñu nëbbee Eh, jamono ci ajjuma maanaam saa si nga xam ne loo ci ñaan mu nangu ci ajjuma ñi naan ci takkusaan si la ñi naan ci waxtu wi ñi naan ci waxtu wi la ñu nëbbe ko ca noonu nga xam ne wirdu yooyu yëpp mboolem lu nekkoon ci wirdu wu mu ci doon jox nañ ko wirdu yooyu mu sañ mu wuuti ka ko wootoon ba noppi amati wirdu waneen wu maxuus bi nga xam ne li nekk ci yooyu yëpp ma nga ca ak leneen itam loo xam ne nekkul ci yooyu moo moom moo ko jagloo moom la ko suñu borom jagleel li nga xam ne nag moom eh, dem na nag loolu lépp weesu na martaba yooyu ba xam ne dem na ana shahid naa bi karam nga xam ne ci diggante boobu mujjug loolu la la wàcc ab liggéey ba nga xam ne tax na am na laaj yi ñu ko laaj yoo xam ne tontuwu ko ndax dafa ne suñu borom wàcce na ko ab liggéey ba du sox euh, nekkatul ci di tontu yooyu euh, weesu na ko kon nga xam ne euh, yéeg gi mu doon yéeg dafa doon yéeg yéeg bu gaaw ni mu séddalee nag bay xasida xasaid yooyu nga xam ne ñetti xaaj la ko def kon te xasida gu ci nekk ak maanaam circonstance nañuy waxee zarf diggante ba mu ko defee ak lam ca jublu ak lam ca jëlee lam ci am ak barke ba nga xam ne moom la xasida ga am ak lan lañ ca mën a ñoddeeg lan lañ ci mën a jëfe kooku moom ajuwul ci xaaj ñetti xaaj waaye ci xasida gu ci nekk la aju niñ lay waxee naan ku bëgg adduna ju teey saxwal jës bu eh, mooy ibul qudus te di ànd ak njàpp jublu penku koo xam ne kii bëgg nga alaxira ak texe gu sax na nga saxoo gis bu daal di wax rahmaan rahim jooju rabbi maasira wala zaan xat faja bu ko sàkku sax ak yu mel noonu dafa bari dafa bari dafa bari yooyu moom par ay benn benn la dafay laaj lu yàgg lu bari ak lenn lu ci nekk fañ ko jëlee nañ ko sukkandikoo lu mu doon asalaamaaleykum ban waxtu jot leen war a daw rek sax na si noppi ah ah bu ñaari laaj la ñuy boole fi ñaari laaj la yoo xam ne xëy na euh, yu am solo la ndaxte xaaral laaj laaj benn laaj dafa wax ne lu tax sëriñ bi ajuwul makka mm. waaw beneen bi dafay laaj mm-hmm. maanaam. waaw sëriñ bi daana jàng xasida yi. ba mu koy bind rek jàng moom. waaw euh, beneen laaj bi kon laaj bi dëkk bi mooy lu tax Sëriñ Tuubaa ajul Màkka. laaj bi ñu boole ko ci mooy. Euh, taalibe bi kan la war a gën a wet ci diggante sëriñam. ak ñaari waajuram. sëñ Tuba ajiwul Màkka ajiwul Màkka ci saaxir ajina Màkka ci baatin ba tàyyi Kaaba ga it aj na ko ba teewul nag teewul nag aji gi ci saaxir gannaaw sallallahu taala wa sallam dafa aji woon ci saaxir sëñ Tuba amoon na ñeene aji ci aji ci saaxir mosoon waaj sax gannaaw loolu itam jële naa ci koo xam ne nee na ci diw jële na ci sëñ Tuba mu ñàkk a dem siyaara yonent bi ma ñàkk a def góomu robaale la ci man amma nag ci baatin ni nga xam ne yeneen gaay gaay yàlla yi wax ma ko àgg ci fi mu am yeneen gaay yàlla yi foor ñu bari wax nañ ne kaaba ga dana ñëw di leen wër bokk na ci ñi gën a mag ñi ko wax Muhyiddin Ibn Arabi nee na damay dem ci baatin ca kaaba ga di ko wër kaaba gi dana ñëw wër ma ba noppi tegu ci sama wet brique yi ñu ko tabaxe di détaché benn brique bu ci nekk ñëw wër na lu toll ne li ñuy wër kaaba gi dellu place am ba ba ba brique yi mat cheikh saadu abi bi ñu ko laajee lu tax aji woo dafa ne atuufu bi baytillahi wannaasu nuwamu kama taafa baadu alqawmi fi sirri waljahri wa daaka qubayla alyawmi walyawma rubbama ataaniya baytullahi min mawtiin yajri mu ne damay wër kaaba gi te nit ñi nelaw ma nekk fa ko wër ni ko nit ñi wëree ci ci biir ak ci bitti di ko wër ci saahir noonu laa koy wëree ci baatin fekk doomu aadama yi ñu ngi nelaw mu ne loolu sax bu yàgg la woon du tey léegi kay néeg ba mooy jógee fa mu nekk ñëw di ma wër si kon xarit suñu borom yi baraka wa taala li leen yàlla defal mënee su koo wax teewul cere am Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cere amum loi la loi ma mun loo rëy rëy rëy ko mun loo gàtt itam dëgrum lu ko kon euh, Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu amoon na yéene aji waaye xam ngeen ne dafa nekkoon ci résidence surveillée ci saayir sax wax na ci xasaay bi qad aaqani an mazari maskana almidani madinata nuuri daar alfardi wa sunani dawaamu janbi firashi musgalan abadan wa an udima nahari al akla biddaden te yëpp daf koy wax كان بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شطت بك الدار وحال من دونه سهل وأوعار لا يمنعنك بعد من زيارته إن المحب لمن يهواه زوار ما تمنى وهو الذي عيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب زوار جاء جاي سنبرمي عاقني عن مزاري مسكن المدني مدينة النور دار الفرد وسنني دوام جنبي فراشي مشغلا أبدا وأن أديم نهاري الأكل بالددن te yëpp daf koy wax daan bi man yuxaatibuni fi zawri rawdatihi baytaani min qawli man bil arfi ammaaru zur man tuhib wa in shatat bika daaru wa xaala min dunihi sahlun wa awaaru laa yamna'annaka bu'dun min ziyaratihi inna almuhibba liman yahwaahu zawaaru moo tax mu ne wa huwa alladi ayqa jismi an ziyaratihi lakin lisaani lahu kal qalbi zawaaru ja gaa yi suñu borom yi imaam Ahmad Rafaa'i dégg naa suñu Fall sax am na doom bu mu ko tuddee Cheikh Ahmad Rafaa'i bi mu xamee ne dafa dafa daan mëbët aji mëbët aji mëbët aji ba bi mu demee di aji bokk na ci arkaanul wilaayatil uzma bi mu duggee ba agsi ci rawlatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne fi xaalatil bu'di ruuxi kuntu ursiluha tuqabbilul bayta anni fa hiya naa'ibati fa haadihi nawbatul ashbaahi qad xadarat umdud yaminaka kay taxdaa biha shafati yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di génne loxoom jox ko ñëpp jàlloo moom ba ma soree lool dafa daan yónni sama roob muy muy fóon néeg bi dina fóon moo ma daan wuutu nii nag mooy tuuru jëmm ji tey jëmm jee ñëw maa ngi lay siyaare tàllalal sa loxo bu tedd bi sa ndeyjoor bi ba sama tuñ yi barkeelu ci yonent bi génne loxoom sallallahu alayhi wasallam mu teg ci ay tuñam muusu ko Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala wax na ne ci lima ma gis mu bind kaaba gi malaayika yi daañu ko yenu sallallahu taala alayhi wa sallam nekk ci ba indil ko ko Tuuba mu wër ko ziara ko yonente bi sallallahu alayhi mu ziara yonente bi sallallahu alayhi kaaba gi dello fa mu nekkoon loolu du kéemaan ku ci ku demee ne moom du kéemaan ndax ba ma ko daataan wax njëkk naa misaal misaal yu bari wane ne jaami suñu borom yi la borom may ndax sëriñ bi ko nit di laaj ne ko ndax taalibe mën naa may yiwam yëpp lim ma sa jaamu yàlla lépp sañ na ko may sëriñam mu ne ko diggante sëriñ ak taalibe sëriñ bi matut sëriñ mbir yi ci nekk mënee sëriñ ko wax sax wees loolu du dara ci ci ñu rëy rëy rëy la ñaareelu laaj bi moo doon lan ci euh, topp nga kay ndax sëriñ bi ajju loolu xaq jooju hmm. xaqi waajur rek waaw waaw waaw xaqi waajur ah benn waykat boo xam ne benn xakim nee na أقدم أستاذي على حق والدي ولو كان لي في الوالد البر واللطف فهذا مربي الروح والروح جوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدقه waajur moom xaq la ndax sa yaay li alquran wax ne wa wasayna linsaana bi waalidayhi xusnan xamalathu ummuhu karhan wa wadaathu karhan wa xamluhu wa fisaaluhu salaasuna shahran xata ida balaga ashuddahu wa balaga arbaina sanatan doom aadama bi nga xamee ne yaayam ëmb na ko ba indi ko ci àdduna di ko boot mu di ko saw di ko tojal di ko tee nelaw bu feebaree dootu am jàmm di ko defal lépp ba mu mag xàq jooju bor la boo xam ne lu ñu war a fay la naka noonu waajuram bu góor yi nga xam ne itam mooy sàkku lépp luñ koy terale lépp lu luñ koy faje lépp luñ koy dundale lépp luñ koy sànge ñaari xaq yooyu ñaar ñooñu seen xaq moo moo moo rëy rëyaay xam ne dama waxoon tànk ne nit ki bu dee woon ci jihaar ñetti yoon te ànd ak bor wala xaq du jéggi mu siraat mukk te fayu ko xaqi waajur moo gën a diis yooyu xaq la nag leen ameel sëriñ nag moom day leneen waajur moom li mu wax ne sama wéeruwaay muy sama sëriñ moom laa jiital ci sama xaqi waajur ak li may fonk fonk ak li may yërëm yërëm ak li may baax baax ci sama waajur ñu ne ko lu tax mu ne kii te mooy sëriñ bi roo gi nga xam ne du dee mukk te ëllëg la jëm moom lay yar kii jëmm ji lay yar te jëmm ji mu ngi mel ne rek sagar wi ñu ëmbee roo gi maanaam ni wurus bi sagar wi ñu ko ëmbee wurus bi mooy roo gi sagar wi wi ko ëmb wala kayit yi ko ëmb mooy jëmm ji kon ki nga xam ne moo toppatoo jëmm ji ba mel na mu war a mel maanaam moo toppatoo sagar bi nga xam ne moom la ñu ëmbe wurus bi ba mel na mu war a mel am na xaq waaye ki nga xam ne moo gardé wurus wi wala jamaa bi ba réerul toqul sànkuwul tojul moo ëpp xaq noonu la ko waxee kon ba tey nag gannaaw bor moom lu ñuy war a fay la daf daan tax sëñ bi boo ñëwee dana la laaj ndax am nga ñaari waajur wala déet wala wenn waajur boo ko amee mun leew da ngay takkoo rek masalan bor la boo xam ne da war a dem fay ko boo xamee nag ameetuloo bor nag léegi nag ki nga xam ne nag moo la mën a la waajur mën a lul ba faw feeg yaa ngi dund feeg yaa ngi dund xàqama ngi lay war ndax xaqi waajur ah benn waykat boo xam ne benn xakim nee na uqaddimu ustaadi ala xaqi walidi walaw kaana lii fi lwalidi lbirru wa lutfu fa hada murabbi ruuxi wa ruuxu jawharu wa hada murabbi jismi wa huwa lahu sidqu waajur moom xaq la ndax sa yaay li alquran wax ne wasayna linsaana bi waalidayhi xusnan xamalathu ummuhu karhan wa wadaathu karhan wa xamluhu wa fisaaluhu salaatuna shahran xata ida balaga ashuddahu wa balaga arbaina sanatan doom aadama bi nga xamee ne yaayam ëmb na ko ba indi ko ci àdduna di ko boot mu di ko saw di ko tojal di ko tee nelaw bu feebaree dootu am jam di ko defal lépp ba mu mag xaq jooju bor la boo xam ne lu ñu war a fay la naka noonu waajuram góor bi nga xam ne itam mooy sàkku lépp luñ koy tërale lépp lu ñu koy faje lépp lu ñu koy dundale lépp lu ñu koy sànge ñaari xaq yooyu ñaar ñooñu seen xaq moo moo moo rëy rëyaay boo xam ne dama waxoon sànq ne nit ki bu deewoon ci jihaar ñetti yoon te ànd ak bor wala xaq du jéggi siraat mukk te fayu ko xaq waajur moo gën a diis yooyu xaq la nag joo ameel sëriñ nag moom day leneen waa ji moom li mu wax ne sama wéeruwaay muy sama sëriñ moom laa jiital ci sama xaqi waajur ak li may fonk fonk ak li may yërëm yërëm ak li may baax baax ci sama waajur ñu ne ko lu tax mu ne kii te mooy sëriñ bi ruu gi nga xam ne du dee mukk te ëllëg la jëm moom lay yar kii jëmm ji la yar te jëmm ji mu ngi mel ne rek sagar wi ñu ëmbee ruu gi maanaam ni wurus wi sagar wi ñu ko ëmbee wurus wi mooy ruu gi sagar wi wi ko ëmb wala kayit wi ko ëmb mooy jëmm ji kon ki nga xam ne moo toppatoo jëmm ji ba mel na mu war mel maanaam moo toppatoo sagar bi nga xam ne moom lañ ëmbe wurus bi ba mel na mu war mel am na xaq waaye ki nga xam ne moo garde wurus wi wala jamaa bi ba réerul toqul sànkuwul tojul moo ëpp xaq noonu la ko waxe kon ba tey nag gannaaw bor moom lu ñuy war a fay la daf daan tax sëriñ bi boo ñëwee dana la laaj ndax am nga ñaari waajur wala déet wala wenn waajur boo ko amee mën leew da ngay takkoo rek masalan bor la boo xam ne da nga war a dem fayi ko boo xam ne nag ameetuloo bor nag léegi nag ki nga xam ne nag moo la mënal la la waajur mënalul ba faw feeg yaa ngi dund feeg yaa ngi dund xàq ma ngi lay war ndax waxoon naa ko sànq sëriñ bu matub sëriñ genn xefiinu bët bu nekk dana nemmi ko mboolem xoli taalibeem yi nangam yoon ñu ne juróom-ñaari yoon ñu ne juróom-ñaari téeméeri yoon ñee xam ngeen ne loolu tàyyi naa ko wax léegi daal asalaamaaleykum wa rahmatulah daal barakatu ay laaj yi de laaj yi ci des bari na lool te waxtu bi néew lool. beneen yoon ak jàmm incha allah. Thank you. waaw am na ko xaw ma fan laa ko teg dafa am benn waay bu laaj bu amee asaka ci laaj lu jëm ci asaka. waaw kon nañ jàll ci laaj ci beneen laaj bi. kii. laaj bii day mën naa am lu lu am solo ndaxte dafa dafa dafa yitteel ñu bari te itam dafa concerné ñu bari daal maanaam kenn kii ko laaj sax laajaale na ñu bari xam naa boo xam ne kii mi ngi nekk fii ci Amérique. am ñeenti at bàyyi ñetti soxna Sénégal daanaka boo ko seetee ñii rey ñëpp dafa mel dañu am ñetti soxna Sénégal waaw kon ñu déglu dafa am ñeenti at ci réew mi bàyyi ñetti soxna Sénégal te am lu mu mën a delloo Sénégal te demul te it dara jotu ko ba tax mu mën a toog fii ba delluwul Sénégal. bookee luy atteem ci lislaam digganteem ak i soxna. kii ko laaj day bu fekkee ne du moom ci boppam ku mën a tooñ la xam naa nit lay tooñ rek nit a ko tax di wax nit <laughs> a ko tax di wax. xam nga ko mere. ah kookaay moom lu leer la ndax ku ne xam na ne. wax na dafa am xaq ni borom kër amee xaq ni ndey amee xaq. ni bàyyi amee xaq kenn ku nekk am nga ci moom xaq soxna xaq yi ko ame dund koddaay dëkkuwaay sa jëmm ak aar ko sa jëmm ñu bare ngi ci biir lépp li sax mu ngi ci ak yeneen ak yeneen kon loo ci mën rek ci yooyu yëpp yàlla teg na la ko bu fekkente nag man nga ko te defuloo ko ameel nga ko xaq bu la ko baalee dara néew ci bu la ko baalul bu yemal xeyaame bu la ko toppee bala ngay jéggi siraat da nga ko ko kon bismillah kon li ñuy def mooy nañu laaj nañu jël question bi mujj ci laaj te su fekkee ne ñoo ñiy laaj kenn ku ne xam fàttaliku nga la nga laaj bu fii sëriñ sam ñëwee bu subaa manees na koo toogee ci suuf ñu laaj ñu yeggale laaj yi mu tontu leen su fekkee ne ñor na leen dëgg dëgg dëgg bu subaa mën ngeen a dellu si ginnaaw bu ngeen doxee seen yitte ba noppi ñu yeggale laaj yi mu tontu leen danañ fi joxe rek benn laaj bu mujj laaj bi nag euh, laaj bu xaw a gudd la maanaam euh, jàpp jàpp naa ne daal question bu intéressante la waaye nag dafa dafa gudd ki daal day laaj nga leeral lu maanaam nafsu naatiq nafsu mutmaina nafsu lamarit ak nafsu waaw maanaam dal waaw kon sëñ bi ñu téye sa laaj bu subaa boo ñëwee ñu toll. <laughs> waaw kon maanaam dinaa liir laaj yi rek bu subaa bu ngeen ñëwee. ñu ñu sëriñ bi tontu ko am na keneen ku laaj. bayit buy sëriñ Tuubaa wax ne ilaa bilaadinaa ya wa xaadiri mu dee maa ngi woon sama xir leen. nekk ci wetu village bu Faris réew yi sore nekk ci Madinatu Munawwara jamono bi nga xamee ne Sidna Omar mu ngi xutba mu ngi xutba ci ajjuma ji julli ajjuma mu saariya ci réew yooyu mu nekk am nu mu tudd gàngoor maanaam mbooloo mu amee daal wala fas amee seen i nga xam ne ñu dajeeg moom daañu ko rey xam la mu amee woon saariya mu ngi jub montagne bu mag bi nga xamee ne ñee fa ñu jaar gisaguñu saariya waaye bu fekkee ne saariya romb na doj wi ca wet gee duñu ko gis ba dana raw Seydina Omar nag bi muy xutba mu daal di na ci biir xutba bi rek yow Saariya doj wa yow Saariya doj wa yow Saariya doj wa bi nga xam ne ne àggale na xutba bi muy génn Seydina Ali radiyallahu anhu dogalee ko jot ko léegi loo xam ne bu waaw ana li nga doon wax su dee ko lan la mu ne ah dégg nga ko mu ne waaw ñu si jàpp ñëpp dégg nañ ko mu ne noonu daal dañoo sànni sama xol ne Saariya daal de mbooloo moo xam ne dañoo amee seeni gànnaay daal nga xam ne ay gangster lañu daal ñi ñu ñi ngi jëm si ci moom te doj wa rek ba mën a sooye ma di ko wax naan jëmal ca doj wa jëmal ca doj wa jëmal ca doj wa loolu nag moo ma mel ni daal Seydina Omar dafa dégg baatu saariya te fa mu nekk ak fii mu nekk sore na sore goo xam ne jéggi na dayo sëñ Tuubaa rek di wax ne noonu saariya ni mu déggee baatu Seydina Omar bi mu naan yaa saareetul jabala te Seydina Omar nekk ci Madina saariya nekk ci réew yi sore yooyu dégg baatu Seydina Omar dégg googu saariya amoon sëñ Tuubaa ne am na ci géej gi dégg gu raw déggu mooy war naa la fi ah fokk sam i saariya. waaw euh, nanu toog nanu dégloo nanu toog te dégloo ñu jàng leen fi bataaxal bu jóge ci Cheikh Abdoul Khadir bu ñu noppee. maanaam ñu sànni ci ay rek ndax tey lay tey la ñuy clôturer maanaam yëf yi euh, ñu noppee jox sëñ euh, Alaaji Ousseynou mu mu sànni ci ay kàddu maanaam euh, lettre bi mu ngi tëdd nii yéen waa daayiratu Touba New York njiitul Moustapha Mbacke moom yi maa ngi leen di nuyu lu bari lool te leen sant te leen gërëm ci seen passif ak seen taxawaay bu rafet ci